waaw léegi looy yooyu noonu ak yeneen yoo xam ne xabaar yu bari nga xam ne dañ ko doon wax nga gis ne ñu doon demee da doon liñ ko waxe woon noonu la doon demee waaye bi l'islam ñëwee dafa gën a tee raar parce mooy surveillance bi daa gën a corsé te tamit risques yi daa gën a màgg yenn jinne yi moom bon waaye seenu mbon ak seen biir gu bu yàqu tax na ñuy jël risque malgré lool moo tax liñ ci doon am dootul bari mu ne looloo tax ba tuuti sax loolu daal di jeex walillahi alhamdu borom bi nag la bépp cant ñeel mu ne saaniha beneen façon ci njabar ci ci lii euh, gisaane mu ne maa yuxbirul jinni bihi man yuwaalihi bi maa gaaba an ghayrihi mimma la yattalu alayhi al insaan ghaliban aw yattalu alayhi man man qaruba minhu la man ba'd moom laa doon wax sànq lii tax waxoon ko sànq mooy li ma doon wax day nekk jàmm gën <laughs> waa ji jógee ñëw léegi yow ñëw fii ci ci ci ci ci Colobane gis benn gisaanekat gisaanekat bi di ko xabaare la xew la xew fële nga xam ne loolu xaybul bii la voilà mooy yow euh, jëlul bii la mooy ci kii rek la nekk la la la nëbbu waaye nëbbuwul ci kii te moom jënd bee koy wax lii ñu naan ii waxoon nañ lu lépp lu mu wax nekkatu tus moom lay wax nii li nga xam ne jinne bi moo koy euh, xabaare ki nga xam ne mooy parandoowam bi ci li nga xam ne daa faat bi ci moom waaw daa faat bu ci keneen li nga xam ne moom euh, euh, euh, mimma la yattali nga xam ne nit en général du ko gis sax walla boog ku jege affaire boobu dina ko gis léegi nag ah mais ku ko sori du ko gis waaw man xabaar yoo xamante ne ni yoru mag vidéo wuñ foofu caméra wuñu fa defuñu ko en direct yuy xew dëkk kumpantum wala ñokala ko baa man xawma loolu mais sauf que ki jege foofu moom dina xam li xew waaw léegi du dara jinne bi mooy gis loolu nag dem kii yooyu ñëw di ko wax mu la koy wax nag nga jàpp ne cay kii de ndeke mbaal na la ñaaree la ngoog mu ne saalisu xaar <laughs> façon beneen ñetteel woo xam ne gisaanekat yi li li nga xam ne loolu rek la ñuy yi yëpp ay façon wu duur mat fu kese la <laughs> mooy maa yastanadu ila zannin wa taxminin wa hadis wa hada qad yaj'alu llahu fihi li ba'di nnaasi quwwa ma kasrati al-kadhib fihi mu ne benn bi benn ba ñetteel bi moom lenn la mooy waa ji xam nga ci lan lay sukkandikoo ci njort forte ak wa taxmin ak à peu près ak di di asaalu mooy day day dafa ñeme fit nag dafa dëgëru fit waaw mooy ay taxminaat quoi day day day xool selon circonstances yi ak yow boo ñëwee euh, mu xam ne yow. Euh, bala ngaa ñëw wala boo ñëwee day am yoo xam ne da koy jéem a xam ci yow te ne yow usine bi ngay liggéeyee ab usine ngay liggéeyee te ngeen di liggéeyee dangeen ngeen di taxaw di daggaay ariko walla di def yeneen waaw léegi nag boo ñëwee naan ko daa am man daal damaa ñëw sëriñ a gaa yi dañ la ñu sëriñ jabar kii la ñum tuddu buxaabakat la <laughs> waaw ne ko man de waaw damaa feebar damaa nangam bëggoon daal ku ma ci kii après nag mu fekk xam yooyu yëpp ci yow que ne yow fa ngay liggéey dangay taxaw taxaw yu metti ngay taxaw waaw te car yi ngay jël wala ñoom tata mu xam ne kii dina am problème problème mu dóo feebar ñooñu li ëpp lu leen di dal mooy feebaru ndigg la ak ay óom yuy metteeg ay genoux yuy metteeg mu ñëw ne la xam naa li la dal ah. da ngay ñëw wax nuyoo mu ne waaw mu ne la foo jóge nga ne ko bërëb sàngam fooy liggéey nga wax ko usine ba rek mu jeex jeex na waaw ne baax ne ko lu leen di woon man daal damaa wopp daal mu ne taxawal boo bëggee ma wax la li la dal <laughs> yow li lay dal yépp xam naa ko ndiggalu yu metti benn oom yuy metti tànk yuy jam wala yuy ruux waay waay waay waay sëñ bi lii lii lii rek ma lii nag moomu indi nag xam nga lu def kook dalay jaay muus muus lu kese daa xam ne façon liggéey yu mel noonu képp ku def loolu dina la dal <laughs> waaw am ñoo xam ne yow ci sa biiri wax la ñuy fexee xam li la dal ak la nga soxla ak tamit problème bi nga am ci rien que rek ci biir wax ji léegi mu jël ci xam ne ah kon kii lii ak lii ak lii mu dajale lool rek ne lii la nga naan laay ndeke yaa muusut yow yaa ko jox yaa ko tendre la perche kazzab la daa taxaw nii di laan la lay gi dara fii <laughs> voilà moom la naan am na ci ñoo xamante ne ci forte intuition mooy xads waaw njort ak sax miin di à peu près euh, kii d'après lii wëkk lii jël lii waaye def ay analyse kon conclusion bi lii la war a loolu rek lii la ak forte intuition waaw surtout bu dee xamoon na say mbokk yoo xam ne am na feebar bu leen yàgg a soral boo ñëw mu déglu nga kii muy dof dof lu mel ne xamul li xew nga wax mu ne la tàllalal sa loxo nga tàllal mu xool loxo bi di yooyu yëpp ay façon caaxaan la naan la yow feebaru sëqët yomb na la ndax xam na ne seen famille c'est héréditaire <laughs> non façon yooyu kese am na ñoo xam ne loolu lañuy ñuy def am ñoo moom forte intuition la mooy bi waa ji ñëwee ak yooyu lii ëpp ci seen njort mooy kii lii lii mooy ay mbiram mu wax ko ko nag lu bari day tombe léeg-léeg nag mu ne moo tax mu ne am na nag lii nii borom bi am na ñoo xamante ni ci maanuteem da leen a bàyyi ñoo xam dañ ci am dañ ci dañ ci ay nag mooy seen forte intuition yu bari buñ ko waxee day demee mais nag aka bari ma kasratil kadhibi waaye nara ci bari léeg-léeg ñu wax loo xam ne du demee noonu mais comme que waa ji bi ñuy ñëw gëm na ne waa ji lépp lu wax noon la même bu waxee loo xam ne gis na du noonu sax day fexe naan ko waaw euh, kii mais am na euh, leneen après kii mu ne ko waaw ak lii tamit ba pare nag di ko jiima comme que la du du bëgg waaj yi tamit <laughs> naan ko li nga wax noonu du noonu te waaj yi parewul ñu ne na ko li nga wax du noonu waaw man na wax ñeenti wax ñeent ñetti di ay kàcc benn ciy dëgg waaj yi jàpp ci benn boobu waaw wal iyaadu billah mu ne rabi'uha al imam al rahimahullah mu ne ñeenteel façon wu gisaanekat yi ah bii mooy wax nañ ko sànq sax ci biir wax ji maa yustanadu ila ah at tajriba wal aada fa yastadillu ala al hadith bima waqa'a qabla dhalik waaw <laughs> mu ne wa min hadha al qism al akhir ma yudahi as-sihr waaw <laughs> mu ne waqad yu'tabadu waqad ya'tabidu ba'duhum fi dhalika biz-zajra wat-tarq wan-nujum wa kullu dhalika madhmumun shar'an Allahu akbar waaw mu ne am na ci ñeenteel bi mooy waa ji day sukkandikoo ci loo xam ne par expérience ah mooy li ma la doon wax sànq c'est par expérience ah ak aada xam na ne yow seen waa kër lii leen dal ba nga ñëwee mu ne la lii la dal yow. waaw wala xam na ne gaa yi moo koñ bi léegi gis nga fii boo yëpp tukki lañ bëgg fii ñépp barzax wala bar barsa wala barzax fii xew koo gis jeune daanaka boo gis bopp ne ca biir mooy bëgg a tukki bi ko yaayam indee ci moom bi mu agsee laata muy wax mu ne xam naa li leen tax a jóg am ay débat déeb yu mu def parce que xam na ne jeunes yi fii loolu loo ñor mooy da bëgg a tukki mu ne waaw mën a gisoon naa ko laata ngay ñëw di gént naa ne di nga fi ñëw jàppal ne lépp soppi na sotti na waaye foog nga def lii léegi nag ngir indi nag la gay junne gi nga xam ne wa ko war a ji jinne nag jënd la gay nag mennum xaru menn melo boo amul jot man nga maa jox njëg li boo koy jox bu guddee boo fi jaaree moom lay michuwee wala xaalis bi la naan tungaañ lekk ko tëdd yi nelaw dem defar ci ay affaire am ba nga ñëw mën a la dina baax kàcckat la <laughs> koo xamante nii li muy li muy sukkandikoo mooy l'expérience ak aadaay foofu ak ñëw taxaw ci kanamam bëgg mu gisaane mu gisaane leen léegi nag day sukkandikoo ci loolu loolu alal xaadisi bi maa waqa ah. mooy ci li xew nii ah ci li nga xam ne bi ma maa waqa ah qabla dalik mooy li xewoon avant liy déduire kon mbir mi nan la war a mujjee waaw kii de am na lu mu defoon nii léegi nag di xaar est-ce que am léegi nag mu daal di asaaloo foofu daal di tatoné nag waaw forte intuition yóbbu ko ci lenn. mu jàngat la situation mu jàngat la situation d'aujourd'hui pour joxe les leçons tirer ci des conclusions pour demain ne la nag mu ngi nii léeg-léeg mu dal muy noonu léeg-léeg du nekk noonu te léeg-léeg lu bari du nekk noonu mais gars yi bu ñuy nettali du ñu nettali moom waaw ya nga xam ne moom demewul woon noonu moo waa ji taxaw naan moo la ñaanal moo tax yow sa promotion bi nga génn moom moo tax moom lan la xame ne moo tax yow ba nga bëggee affaire bi yow ñaanal nga sa bopp te ñaan bu sell nga ñaan laa wax sa ñaan googu ak a nga ne la say waajur bu dee ñu muy dund wax nga leen ko ñu ñaanal la say xarit ñaanal lañ la léeg-léeg sax foo dem la léegi borom bi taba te yow da jàng waaye def nga leen sa fortune boobu am sa waay ne moom la. ñi ñaan ñépp surtout yow mi nga xam ne yow la mbir mi concerné sa ñaan mu ne yooyu yëpp du moom du du looloo tax nga am waaye ñaanu moom moo tax mu dal mu am kooku kàccikat la dalaa bëgg ndax kese lekk sab xóoyis bañal <laughs> waaw nee ko waaw baax na bu ko jox benn sec bu ko jox tus waaw bàyyi ko foofu day caaxaan waaw fan la ko yàlla ne moom moo te moom ñaata yoon la fi ñaaral ay nit yoo xam ne ci même mbir mi ñoo xam ne ay concours wala ay yooyu lañ doon def kenn amu ci mais gars yi buñ ko nettali tamit de façon yii tamit c'est la même chose voilà waaw mu ne bu mujj bi nag am na loo xam ne jege na ceek li nga xam ne mooy njabar am nañ ñëw ci njabar ci buntam insha allah mu ne ñenn ñi dañuy sukkandikoo ci bi zajri mooy wa taq mooy jàpp ah, kii li nga xam ne mooy picc yi ne la rek damay sànni picc yi wala ërtal leen bu ñu naawee jaar nii mooy yow say affaire baax na bu ñu jaaree ne say affaire yàqu na wal iyaadu billah kon ci gàttal lool mooy kahaane yi wal munajjamin mooy astrono mooy astrologie ñi nga xam ne ci biddiw yi lañuy ñuy xool di prédiral naan la yow lii moo lay lii moo lay lii wa ni nangama ci ko kullu hada kadib day wax lu ko neex waaw kooku laa wax bu ko jaawaleeg l'astronomie l'astronomie dafa baax moo tax borom bi ne wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anhaara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun afaman yaxluq kaman laa yaxluq afalaa yatadakkaruun te suuratu nahl borom bi ba muy wax ca la ñu ci kii pour gaaw ndax timis bee ngi jege wala maatin da leen defal ay mandarga wa bin najmi te ci biddiw les étoiles hum ñoom arab yi ñu bari yaftadul moom la ñuy gindeekoo loolu du loolu moo xaram mooy ci nga xam ne xam nga am na ñoo xamante ne nii surtout ñi nga xam ne ay saxraawi lañ ci désert la ñuy dund amuñu ay montre amuñu lii nii gis nga. heure julli yi xam nañ leen te loolu sariya wane na ko mais hatta heure yi ak tamit fan la horizon yi tollu fan la ñuy jaar bu ñuy tukki il suffit ñu xool biddiw bii gis ne bii fii la nekk bii fii ñu xam fi ñu jëm loolu dara ci newul waaye it li nga xamante ne mooy li lay prédire ne la ah nga xool biddiw yi te ne yi ñu gis am na kii yuy jóge neli ay ngelaw yoo xamante ne ñooy indi taw bi di jóge neli di ñëw di pousse nuage yi ñëw ñu xool calculer ci fan lay agsi ban heure ban moment lay agsi bërëb sàngam bu ko defee lu bari probabilité lu bari day taw ñu ne ñu moo tax prévision ñu ne loolu mën naa taw loolu daraa ci newul loolu ay calcul la loolu du loolu la sa du loolu mooy mun a jam yi ne ah non waaw wala ban heure moo tax fii nii gis nga fii ba ay trente ci kanam gars yi mën nañ laa wax Euh, euh, euh, mille quatre cent ñu ngi quarante sept mën nañ wax mille quatre cent mille quatre cent cinquante huit heure timis comme jour bii ñu nekk ban heure lay doon loolu ci calcul la tegu loolu du loolu la l'islam xaraama waaw voilà loolu du loolu la xaraamal de que ne attention parce am na ouragan yoo xam ne yii mu ngi jóge fële ngelaw yi ni ñuy ñëwee di jóge gauche ak droite ak fi ci kaw suuf ak univers bi am na koo xam ne fa la ñu war a ndaje te bu ñëwee ay ouragan ñoomin Katrina ah, ñoomin nangam ak nangam yooyu boo seetloo yooyu yëpp gaa yi di wax da gis ni niñ ko waxee lay am loolu du loolu la l'islam tere loolu ay calcul la ay mbir la yoo xam ne ñu ngi ñëw léegi ñu xool seenu daw ak vitesse bi ñu am ban heure la ñuy àgg ak ban jour ak ban moment la ñuy àgg bërëb sàngam te buñ fa àggee dañ def ndax dañuy gën a am doole renforcé wu te mën nañoo faagaagal lu bari loolu kenn terewu ko loolu kenn terewu ko kene asamaan si gis nañ kii suba war naa am ay turbulence avion yi dañu moytu bërëb sàngam wala ñiy dem géej am na ay vent yu violent yoo xam ne dinañ jaar traversé à quelle heure bi entre intervalle heure bi ba heure bi ni ñu gis seenu daw ñuy ñëw foofu la ñuy daje te buñ fa ñëwee bu ñu daraatee luñ fa fekk dañ koy faagaagam loolu l'islam terewu ko que ça soit très clair waaw kën a météo bi ndax taw yële euh, nuages ak yi buñ dajee fii nii la ñuy wàcc te boobu woo ñu la la les prévisions taw yu suba à Dakar war na mën a taw ak nangam ak nangam loolu l'islam terew ko ak lépp lu jëm ci l'astrologie ak waxtu yi waxtu yi nan lay demeek ak kañ la éclipse bi am ñu ne la a deux mille vingt cinq wala à deux mille vingt sept d'après biñ gis kii yëpp. am na éclipse buy am te Afrique du Sud kese lay am te boo seet loolu bari noonu lay demee loolu ay calcul la du loolu la l'islam tere waaw wa alaamatin la bokk du loolu la l'islam tere mooy l'astrologie mooy li nga xamante ne mooy wërsëgu nit ki ndax dina gudd fan ndax dina am li nga xamante ne mooy bon santé waaw ndax dina am wër gu yaram ndax wërsëgam dina ubbeekoom dina tëju nga daal di koy wéer ci lan ci bëgg biddiw sàngam comme horoscope yi voilà yow baay ban Jupiter nga am mooy gaa yooyu rek horoscope yi am na yu ñuy wax ban biddiw nga ci ban nàngam ak nàngam ba ban nàngam ak nàngam ah nga ci après ci kaw loolu ñu ne la lii loolu kadib loolu mooy li nga xam ne moo xaram wa xaram booy dikkal ñooñ ñu def ko ci journal ak sa téléphone benn la naan la l'horoscope du jour yow ban nga bokk ban kii nga ci sax ah tee man yooyu sax alhamdulilah ba jàppuma mal seen façon caaxaan yooyu léeg-léeg nga nga dal ci benn kii ab ab ab ab ñu lay yónni ay yëfi caaxaan naan la ndax tuuroo nga am bu dee nag wii laat euh, yow nangam ngay dëkk nangam ah ay ay ay ay ay ay douze ak yooyu ñuy wax no non non mooy douze signes mooy mooy mooy taureau bi wala façon yooyu ay gémeaux ah naan la bi nga am famille ak ak ak mbëggeel ak ak ak nangam ak ak liggéey bu baax loolu moo xaram nga xam ne teg wut ci tus waaw teguwut ci tus wal iyaadu billah yooyu yëpp ay kasib la l'astrologie c'est ilmul kasibi waaw waaw bu dee yow signe nangam nga tu seras le plus chanceux de l'année du dëgg <laughs> yow yaakaar nga ne yow chaque chance mu ngi mu ngi tegu rek parce que biddiw sàngam ba mu fentee ci la say affaire baax loolu yaakaar nga ne borom bi loolu la loo xamante ne nii borom bi la mo yow bi kat bi rizqihi <laughs> wa ajalihi ndax shaqi lay doon wala sa'id gaa yi ne noonoo ñun dañ koy xam d'abord la xam ne borom bi moo wéetoo ci xam ko gaa ne ñoom dañ koy xam parce que ah signe sàngam yow astre sàngam ba nga nàngamee moo tax l'astrologie c'est la science du kadib du nar waaw l'astrologie ay kàcc la waaw di interpréter ay mbir rek yoo xam ne mooy correspondre yu ñu supposé que loolu ak céleste kiiwu walla biddiw sàngam nàngam loolu day ware ne moo tax loolu du xam-xamu tous waaw sudu science la croyance la gën doon ci yoo xamante ne fonde wut ci dara teg wut ci dara waaw wal iyaazu billah <laughs> amul léeg-léeg ñu jaar ci lu rationnel ngir ndax nit ñi comme l'imam al wax waaw kon kuhaan yaa ngoog tere guñ tere wal munajjimin ñoom ñuy gaa yi yépp la waaw tanta yiñ la wax sànq muy l'astronomie l'astronomie loolu mooy xam-xam doxug biddiw yi doxug weer wi doxug suuf seeg yu mel noonu ah man la prédiral wax la weer wi manazilul qamar fi muy wàcc ban jour selon jaww ji ni mel bërëb sàngam ñooñu bu ñu séentoo weer wi dinañ ko gisam déet loolu xam-xam la loolu mooy l'astronomie l'astrologie l'astrologie l'astronomie bokk l'astronomie loolu moo baax loolu wabi najmihum yahtadun la dugg waaw nga xam ne dalay leer ne moo tax <laughs> ci côté xool weer moom léegi gars yi dañoo am ay détecteur de mensonge yoo xam ne moom dalay leer ne képp ku fi ne gis na weer day wane ne waa ji gisul dara soit ku dëggu la mais dafa gis lu mu jàpp ne weer la mee du weer mais mënu koo gis parce que c'est simple gars yi dañuy dañuy calculer entre distance suuf si la terre ak weer wi premier jour ak tamit bu wàccam yooyu mooy manazilam yi wàccuwaayam yi bis sàngam fan lay toll nga xam ne bu fa muy toll foofu ak terre bi suuf képp ku yor sa bët di ko xool mënoo ko gis waaw waaw mënoo ko gis ay calcul la rek yu leer nañ yoo xam ne du du du du du ay météo ah. ah non lu leer la que la waa Sénégal waa Afrique de l'Ouest ba waaye mënuñoo gis weer bi parce que foofu en tout ak bët lay nii man da ne parce que ñoom boo taxawee foofu ak weer wa fa mu ne bët mënu koo gis te loolu ñu xam la ban distance la bët lu mën a gis lu mën a gis loolu ñu xam la il suffit léegi nga calculer weer wa fa muy nekk la est nit dina ko mën a gis jeex na. loolu xam-xam la tudd c'est l'astro l'astronomie mais munajjamiine yii munajjimiine yii mooy les astrologues waaw wax naa la nag bu ko gis ci journaux yi ñuy def ak léegi nii mu lawee ñu naan horoscope sàngam loolu loolu mooy dëgg-dëgg li nga xam ne waxuma la di leen di di ko consulter mais di dikkal ña koy def ak di laaj di ci yi ñu lay wax ah yoolu dafa xaram mu ne walla urraf urraf wax nañ ko sànq <laughs> ñooy gaa yi nga xam ne dañuy jéem a xam-xam lu mbir yi quoi yoo xam ne yu weesu la waaw man daal sama boyatu koor ba sëriñ saa kër laa tëj te foofu man kese maa fa doon dem man kese maa yoroon caabi ji ma dem voyage yi ñëw fekk ñu dajji sama néeg te laalul fen lulul foofa kooku ku ma xam la ci say biir wax mu ne la waaw xam naa ci jël sa mbir waaw boo ma joxee nàngam ak nàngam wala nàngam ak nàngam jaxaselaat ay nit te yim lay wax c'est sûr que day leer nit ñi nga xam am nañu mel noonu waaw fii mu ne xam na ne yéen ay noir ngeen wóor na yàlla biir Pikine du fa ñëw naan nit koo xam ne daa weex tal du na wax ab tubaabu ko jël du ko wax parce que xam na ne fii bu fi nee tubaab moom boo may tool day njuuy affaire yi xanaa mu xam leen xam ne ñoom seen kër am na tubaab wala loolu mais bu dul lool du du wax mukk li wax mooy ab ku xeereer mu xam nit ñoo xam ne seen koñ amul ñu wala seen kër xeereer mu wax la caaxaan yooyu nag mooy urraaf yi jamu arraaf di jéem a xam-xam lu lii lépp nga gis lan la mooy dañuy jéem dugg ci ak ay domaines yoo xamante ni kenn tegu leen ko mooy ci takalluf lañ ne bu ëpp dayo moom di tegoo loo xam ne kenn tegu leen ko <coughs> moo leen tegloo xam yii yëpp waaw waaw tàllalal sa loxo nga tàllal mu kii nàngam ak nàngam ndeke waa ji dara ab gisaanekat kese la waaw waaw daj naa saf sàcc <laughs> waaw léegi nag yaay seet loolu neex nga jox ma bu bu bu euh, euh, <laughs> léegi nag nga dem nag mere kooku di ko tuumaal nekk ci biir li ñu waaw man kay moom nee ma nangam ak nangam waaw man waaw ndax ba ma ba ma fàttaliku saa bu ma see toog ah bu ma doon toog ni mu doon jàkkaarloog sama baye bi sama armoire bi waaw ah, bu toogee ci salle bi bu may kii gis ko muy xool nangam nangam ndax lan arraf bi moo yàq sa digganteeg moom kazab la. loolu mooy arraaf wa ashabu raml gaa yi nga xam ne mooy boroom xeer yi wala suuf yi ñi nga xam ne ñoom ci suuf si lañ lay sëggaloo sëggal rëdd ay rëdd waaw ndekete yooyu yépp kadib <laughs> naan la nangam ak nangam rëdd bi essentiel ak boo effacé nangam mu des ñaata rëdd lii wëg lii moo xew ci say mbir day wax lu ko neex say mbir yaakaar nga ne ciy rëdd yu benn xaqir man koo xamante ne ni ku doyadi la ab rëdd yu muy rëdd daal mooy tax mbir yi demee noonu waxul dëgg day nar wal iyaadu billah waaw allahu akbar waaw mu ne wat tawaariq bil hasa gaay nga xam ne ñoom ñooy at-tawaariq bil hasa bil hasa mooy ñi nga xamante ne dañuy ërtal picc yi wala dañuy yor alxeer moo am na xadis bi ñuy gis ci kanam xadisu al imam Abu Dawud ci biir téere bi Allahu akbar bi yonent bi alayhi salaam di wax ne dafa am yoo xamante ne nii ah yoo xamante ne nii mooy bi mu naan al iyaafatu voilà loolu te buntu bee la <laughs> waaw al iyaafatu wa tiyara wa tarqu min al jibt waaw tarqu boobu lañ soxla min al jibt euh, mu ne al al al tarqu boobu mooy tawaariq mooy plurielu tawaariq waaw moo tax boroom awnul ma'bud dane mooy ad-darbu bil hasa alladhi yaf'aluhu mooy dóor yi nga xam ne moom lañu dóor ci xeer yi waaw mooy genre pitaaw yi xam ne moom lañ xam Sénégal rek sànni nga xam ne jigéen yi dañ koy def waaw am ñu ne mooy rëdd gi ngay rëdd ci suuf si moom ashabu ramli soreewuñu waaw kon loolu Ah, xeetu kaxaana la bokk wa tawaariqu bil nga xaaj picc yi naaw wala picc mi naaw bu naawee dem ndejoor nga ne ah saa tukki baax na kon mën naa dem bu jaaree càmm moñ nga ne saa mbir day yàqu toog loolu mooy lan yow picc mi nga xam ne ban ban ban wala yaa ko téye léeg-léeg jabarkat bi day téye picc mi ne la waaw picc menn melo ngay jënd nga indil ma ko nga jënd indi mu wax ay waxu déebaa déebam waxu saytaaneem rek sànni ne bu jaaree côté Kaaba ga rek mooy yow moom say affaire baax na bu jaaree feneen nag jugal sa bopp c'est nag mën nañ ko mën nañoo def say mbir baax waaye bu boobaa dina laajub liggéey ñooñu <laughs> ñëpp ñooy wax taw ak tawaariq bil di ko defee xasa wa bi sha'ir sha'ir bi nag bu dee mooy sha'ir bi nga xam ne moom lañ xam orge waaw nga xam ne moom ngay xërte ba bu ñëwee nga dàq leen bu ñu naaw jëm nga ne ah kon loolooy wane ne bu dee ndejoor baax na bu dee càmmoñ loolu muy loolu wala saayir mu nekk façon yi nga xam ne comme euh, pitaaw yi rek mooy yi nga xam ne dañ koy tegandoo teg yu bari après di puus yi ngay puus ak wasaare ko selon fi mu jaar bu nekk fi mu jaar mu ne la lii mooy yow sa prédestiné ah yow de santal yàlla neel alhamdulilah ah alhamdulilah ah Serigne doo gis am na daal gis naa ne am na sa doom joo xam ne balaa at mee dee war naa tukki waaye nag balaa boobu daa am na alhamdulillah mooy Ibra sama doom ji nga xam ne moom lay sànn ay waay Serigne loolu bu ngekkee kenn manuma fay ni mu sonne sama wuccu bi peccor be commencé nag di jëw nit ñi nag <laughs> waaw doomam jamam kii ba léegi dem tukki ma doom ji saa bu xëyee lu nekk mu yàq ko ku nekk di ko kii ay waaye sëriñ loolu bu nekk waaw léegi ci sa biir wax waxaale nga ko ne doomu pector ñoom yow seenu tukki xam na tamit yoo xam ne yéen Italie ngeen bëgg a dem mu ne waaw Italie moom euh, Italie yoonu Italie mu leer na waaye nag daa am mu laaj balaa boobu <laughs> kàcc kan la <laughs> kon mooy gaay yii ñooy ñi nga xamante ni ñooy nit ñu yiis ñi nga xam ne ñoom la yonent bi saa salaatu salaam la imaamu Nawawi tudde yii moo léegi nag du yii mu tudd rek mooy bépp boo ci xam yow moo xam yi nga xam dañ koo moderniser ci téléphone la ñuy def ay façon kii yoo xam ne ci ay pilo face lay doon ngir prédire la ne la lii mooy sa destinée lii mooy sa nangam comme horoscope yeeg xaat yooyu yooyu yëpp ci lañu loolu lépp dafa xaram jullit non seulement muy dikkal na koy def mais walla moom mu koy def voilà seen àtte mooy dafa xaram léegi nag imam fii indiwu fi laaya après ay hadith la indi commencé ko xadis mille six cent soixante-huit jeexale ko hadith bi nga xamante ne mooy hadith mille six cent soixante muy ñaata six hadith voilà six hadith la fi indi bii ñëw insha allah ñu dugg bu njëkk bi moo ci gën a gudd nag ndax daa am rek <laughs> imam indiwaale